ci suñu jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci umratul hudaybiya agsi woon nañ fi nga xamante ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dale ci teen boobale ci bërëb boobale ñu naan al hudaybiya comme li seydina imaam albara ibn azibir radiallahu taala anhu wa an abihi mu ne wal xudaybiyatu bi'run mu ne al xudaybiya teen la woon bu ne woon foofule gis nañ noxoon na ne bañ fa àggee ndox mu tuutee fa newoon naka lañu agsi di ko utiliser mu daldi ñiis daldi jeex ndox ma daal di jeex ñu daal koy wax alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ni ci lañ ko wax loolu mu daldi jël ci laaj ndab bu ñu def ndox mu daldi jàpp daldi di sotti ko ci biir jël benn ci xeejam yi jox ko ki nga xam ne mooy seydina naajiya ibnu jundub radiyallahu taala anhu wa ardaah ngir mu def ko ci biir teen ndox mi tëmb di fuur di jóg ba ñoom yépp ñu daldi ci mën a jëfandikoo lañ fa nekk yépp ak seen waruwaay gisoon nañ ne bi yonent bi alayhi salaatu salaam dalee waa Quraysh <coughs> alhamdulillah yahdikum allahu dafa am ñu commencé di jóge ci waa Quraysh di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw ba nga xamante ne nii ci la Quraysh assuré woone aleyhi salaatu wassalaam en tout jaar ci yoon bii ba mu teggi woon ba dal Xudaybiya ca suufu Makka nga xam ne seen cavalerie bi Seydina Xaalid ibn al Walid jiite woon sax ak bug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Xudaybiya dalee na bett ginnaaw gi nag bi loolu xewee ñu commencé kon di yónnee ay nit ñuy jóge ci Quraysh di ñëw di wax ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir xam lan moo doon ay tànkam gisoon nañu ci ñooñu ñu njëkkoon a ñëw muy Budayl ibn Warqa fi nafarin min Xuzaa muy Budayl ibn Warqa moo njëkk a ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ànd ak benn mbooloo ci waa Xuzaa ñëw nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di leen di wax lim leen di wax gisoon nañu riwaaye biñ ci gisoon mooy bi nekk ci imaam ibn isxaaq ci siiratu ibn hisham raxmatullaahi alayhima waaye waxoon nañ la ne xadiis boobu noonu imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi soloo ko ah foofule ci fi mu ko soloowe ci baabu shuruuti fil jihaadi wal musaalaxati ma ahli alxarbi wa kitaabati shuruut foofu noonu imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne fa baynama hum kadaalika id jaa budaylu bnu warqa alxuzaaciyu fi nafarin min qawmihi min xuzaa mu ne bi nga xamante ne ci lañu nekk mooy bi ñu newe foofu ci Xudaybiya ci la ku ñuy wax Budayl ibn Warqa daldi ñëwee ànd ak alxuzaa yi bokkoon ci waa xuzaa ci benn mbooloo ci ay ñoñam di waa xuzaa mu ne wa kaanu aybata nusxi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min ahli tihaama ñoom nag ndencuwaayu secret lañu woon pour yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci waa tihaama di waa xuzaa comme niñ ko gise woon ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi tamoom lañ jeexale woon ci jotaay biy weesu fa qaala bi mu agsee moom bu budaylu ibn warqa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam inni taraktu Ka'b ibn Lu'ay wa Aamir ibn Lu'ay nazalu a'daadan a'daada miyaahil Hudaybiya wa ma'ahum wa ma'ahum al-'uudhul mataafiil wa hum muqaatiluuka wa saadduuka 'anil bayt ci riwaaya bi kon bu imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi mu agsee mu ne mu ne inni taraktu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam man de bàyyi naa sama ginnaaw fee ma jóge Ka'b ibn Lu'ay bàyyi naa sama ginnaaw Ka'b ibn Lu'ay ah ak Amir ibn li tax mu tudd ñaar ñi mooy ne waa Quraysh ñooñu newoon Makka ñoom ñépp dañuy dellu seeni maam day dellu ci ñaar ñii di Kaab ibn Lu'ay ak Amir ibn Lu'ay looloo tax mu daldi tudd ñooñu ne man de bàyyi naa sama ginnaaw waa Ka'b ibn Lu'ay ak waa Amir ibn Lu'ay ci gàttal mooy bàyyi naa waa Quraysh sama gannaaw waaye nag ñoom wa ma'ahum nazalu a'daadan miyaahil Hudaybiya ñu ngi wàcc fi nga xamante ne nii mooy sorewuñ fa nga xam ne mooy Xudaybiya ndax am na ci yenn riwaay yoo xam ne dañu ne waa Quraysh ñoom ñoo njëkkoon a nekk ñoo njëkkoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Xudaybiya ba waaye dañoo retiré wu yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di agsi foofu mu ne ñoom nag jël nañ décision bu leer bu dëgër ne duñ la bàyyi ànd nañook seen doom yi walla seen gëléem yu fees dell yeeg soow ak seen jaboot yi ngir mën a dem ci xare bi ba sës wa hum muqaatiluuk wa sadduuk anil ñoom nag li leen tax a jóg mooy dañoo jóg ngir xareek yow waaye tamit ngir dox sa digganteeg li nga xam ne mooy kaaba gi al musharrafa laata ñuy wax li ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tontu ci riwaaye imaamul Buxaari kanta imaam riwaaye imaam ibn Isaaq gisoon nañ ko bii weesu dañuy def benn dellu ca gannaaw ndax lii waa Quraysh kii Budayl ibn Warqa al-Khuzaa'i wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax lii mu wax ne waa Quraysh ñoom dañoo jël nañ décision wa hum muqaatiluuka wa sadduuka anil bayt lu mel nii la ko ki nga xamante ne mooy Busr ibn daldi woon wax keroog bi ñu gisee bi mu dajeek moom bi mu ko yónnee comme ni ko imaam al Buxaari rahmatullah alayhi solo ne mu daldi yónni kenn ci wa ba'atha aynan lahu min Xuzaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi yónni kenn koo xam ne moo koy xoolal fa nga xam ne fa ne mooy waa Quraysh te kooku mu ngi bokkoon ci Xuzaa gisoon nañ ne kooku moo doon Budayl ibn Warqa mooy Busr ibn Sufyaan radiyallahu taala anhu wa ardaa lu mel ni lii Budayl ibn Warqa wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la waxoon keroog te loolu imaam al Buxaari mu ngi ko indi ci kitaabul Maghaazi dañuy tudd Ghazwatul Hudaybiya mu ne keroog bi mu dajee te lii dañ ko tëboon moom laa doon wax ci jataay bii weesu ne foogoon naa ne dafa mel ni tudduñu ko woon te dinañ ci ñëwaat nii door a ñi nga xam ne ñooy yeneen émissaires yi ñëw ginnaaw bu Budayl ibn Warqa al-Khuzai ba mu ñëwee lool la leen waxoon loolu la waxoon moom Busr ibn Sufyan ba mu dajee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ca fa nga xamante ne mooy Usfan mu ne ko inna qurayshan dana ko woon comme lu mel nii la ko waxoon inna qurayshan jama'u laka jamu'a wa qad jama'u laka al wa hum muqatiluka wa sadduka 'anil bayt wa mani'uka dana ko woon yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat lañ ma yónni woon ma dem xooli xamal ne quraysh dajale na ay mbooloo wi mbooloo yu bari moom laa la junjoon ne la Quraysh keroog bi ñuy génn di dabsi di ñëw ngir dox diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam Makka dañu woowaale woon seen alliés yi nga xam ne ñoo nekk tribu yi leen jege ak kaw kaw yi jege Quraysh foofu moo tax mu ne qad jama'u laka jamu'a dajaleel nañ la mbooloo mu takkoo takku waxat qad jama'u ahaabish te nag dajale nañ ñi nga xam ne ñooy ahaabish yooyu ñële nga xam ne seen allié la woon fil jaahiliya ñu jëloo ak ñoom pacte ci suufu montagne boobu tuddoon Habshi moo tax ñu naan leen al ahaabish sinon waxoon nañ la amuñu benn relation ak ñi nga xam ne ñooy waa Habasha mu ne dajale boole ñooñu bokk nañ ci mboolaayu mbooloo waa Quraysh dajale wa hum muqaatiluuk ñoom nag jël nañ décision ne dañuy xareek yow tey wa sadduka anil bayt ñu dox sa diggante ak li nga xam ne mooy alkaabatul musharrafa ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa maani'uk te nee nañu dinañ la tere nga daal di fay agsi loolu la Bishr ibn Sufyan ci waxu imaam ibn Ishaq wala Busru ibn Sufyan ci waxu ku mel ni ñoom imaam ibn Hisham waxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko waxee lii nag lañ tëboon imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ne fa qaala mooy ci riwaayam yonent bi alayhi salaatu wa biñ ko waxee lool mu ne ashiru ayyuhan naas alayhi atarawna an amila ila ayalihim wa daraariya haa'ulaa'i alladhiina yuriiduuna an yasudduuna 'anil bayt fa in ya'tuunaa kaana Allahu 'azza wa jalla qad qata'a 'aynan minal mushrikiin wa illaa taraknaahum mahruubiin keroog bi nga xam ne ci la ko Busr ibn Sufyaan waxe loolu ne ko ah situation ba situation baa ngi lii la waa Quraysh préparé pour yow mooy doo fi te pare na ngir xare ceeg yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ashiru ayyuhannaasu aley ne nit ñi woo saxaaba yi radiyallahu taala anhum yëgal leen li Busr ibn Sufyaan wax ne leen nag jox leen ma seen avis yéen laay déglu dama bëgg a xam seen avis ci mbir yi ana naka lañuy doxal ba pare mu ne leen ndax gisu ngeen ndax gisu ngeen an amila ila iyalihim ndax gisu ngeen ñu daldi jeng jëm ci njaboot yi ak njaboot yeeg jigéenu mooy ñi ñu bàyyi seen ginnaaw haula alladhina yuriduna an yasudduna anil bayt ndax gisu ngeen ñu daldi leen song mooy ci yoon wi lañ ñëwoon accès bu ñu woon mu ne mooy tribu yi nga xam ne ñu ngi leen di romb nii seen dëkk yi te ñoom ñu mobiliser dem ca Quraysh tee ñu songu seen dëkk yi fa in ya'tuuna kaana Allahu azza wa jalla qad qata'a aynan min al-mushrikiin mooy buñ songee ñooñ léegi ñoom ñu jógee ca waa bàyyi leen foofa daldi ñëw ngir lan ngir défendre si li nga xamante ne nii mooy seen kër yi seen njaboot yi nga xam ne dégg nañ ne songu nañ leen bu ko defee buur yàlla daggal nañu parti bu rëy ci ñoo xam ne ñoo doon jàppale Quraysh léegi nag ñu bàyyi ñu ak waa Quraysh ñu bàyyi ñu ak waa Quraysh kese waaw bi mu waxee lool nag Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mooy ci tontu kero mu ne qaala abu bakr seydna abu bakr as-siddiiqu radiyallahu taala anhu wa ardaahu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallama xarajta aamidan li haadhal bayt laa turiidu qatla ahadin wala harba ahad fatawajjah lahu faman saddanaa anhu qaatalnaa seydna abu bakr keroog mooy ki tontu bimu ne jox leen ma seen avis nit ñi est-ce que gisu ngeen ñu daal di tribu yi bàyyi fi seen kër yi ak seen njaboot yi daal di dem ak seen alal yi dem di jàppale ju Quraysh tee ñoo dal fii bu ko defee mooy ñu ubbi front boo xam ne day tax ñoom dootuñu tal jàppale Quraysh waaye défendre seen njaboot la ñuy gën a tal seydna abu bakar radiyallahu anhu ne ko yaa rasuulallah ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa ne ko xarajta aamidan li hada al ne ko yow de xarajta dangaa génn aamidan jublu li hada al li la tax a jóg mooy néeg bii di néegub yàlla bu màgg bi laa turiidu qatla ahadin wala harba ahad bi ngay génn nag sa yéene bëggoo woon xare kenn bëggoo woon rey kenn kon nag fa tawajjah la man de as-siddiq li ma gis mooy bu bu ñu jàdd di songu kenn nañu continuer li ñu tax a jóg mooy dem ci kaaba gi nañu continuer def loolu jublul ci loolu faman saddana anhu képp nag koo xam ne moo dox suñu diggantee wa kaaba gi ne du ñu fi umra tey xaatal naahu ñu xareek moom waaye comme te ñii ñoom bàyyi leen ñu jàppale ñële mais bu ñu song seeni njaboot di ubbi front ndax loolu taxu ñoo jóg nañu dem rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne imdu ala mu ne kon nañu def li sayyidina Abu Bakar wax radiyallahu ta'ala anhu ay kon nañ leen dox ci kaw tur yàlla al ismallah la kon loolu mooy li nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam consulté woon saxaaba mi keroog bi ko Busr ibn Sufyaan daldi waxe li nga xam ne moom la koy wax radiyallahu taala anhu wa arda ba looloo tax ñu continuer ba nañuy àggee Xudaybiya kon buñ ñëwaatee ci suñu riwaaya bi nga xamante ne nii ci lañu newoon muy bu imaam al Buxaari rahmatullah alayhi bi ne ci kitaabu ashurut kon émissaires yu njëkk yu jóge ci Quraysh mooy kon Budayl ibn Warqa ak ay mbokkam ci waa Xuzaa ñu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mel ni li leen Busr ibn Sufyan daal di lim ko waxoon ne ko waa Quraysh ñoom génn nañ te pare na ngir xare ci yow la ngir nga bañ a dugg fi nga xamante ni mooy dëkk bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna lam naji li qitaali ahadin walakinna ji'na mu'tamirin wa inna qurayshan qad nahikathum al-harb wa asarrat wa adarrat bihim fa in shaa'u maadatuhum muddatan wa yuxallu bayni wa bayna an-naas fa in azhar fa in shaa'u an yadxulu fiihaa daxala fiihi an-naasu fa'alu wa illaa faqad jammu wa innahum abaw fa walladhi nafsi biyadihi la uqaatilannahum ala amri haadha hatta tanfarida saalifati wala yunfidanna allahu amra mu ne ñun ñëwuñu ngir xare walakinna ji'na mu'tamirin waaye dañoo ñëw ngir lan ngir umra wa inna qurayshan budayl budayl ibn warqaak sa mbokk yi ci waa xuzaa yëg leen wa inna qurayshan waa quraysh kat qad nahijathum al harb wa adarrat bihim ñoom xare affaiblir na leen lor leen lor bu metti fa in maadatuhum mudda wa yuxallu bayni wa bayna an-naas bu leen neexee ma am ñoom trêve jamono joo xam ne maak ñoom kenn du ci def sa moroom dara léegi nag ñoom kon dañuy toog bàyyi maak nit ñi fa in am xar bu dee naa gañ nit ñi sama mbir féete kaw bu boobaa nag fa inshaa'u an yadxulu fii ma daxala fiihi nas fa'alu bu boobaa buñ bëggee dugg ci li nit ñu dugg bu dee maa leen sama mbir a féete kaw muy ci lislaam ñu dugg ci wa illaa faqad jammu sinon mooy bu dee ne kon ñeneen yi ñooñu gañe ñoom ñu ñu noppale ko waaw faqad ñu noppale waaye nag loolu mooy proposition yi soit ma def ak ñoom trêve boo xam ne dañuy toog duñ defante dara mais ñu dox sama diggante ñu ñu bàyyi ma nit ñi te loolu lu mel nii gisoon nañ ko ci riwaaye yu weesu waaw mu ne nag wa inhum abaw fa walladhi nafsi bi yadihi la uqatilannahum ala amri hadha hatta tanfarida salisatu mu ne nag buñ bañee loolu bu ñu bañee nag ah ne non seulement du ma am duñ ma may duñ ma bàyyeeg nit ñi ma man leen a woo ci sama diine ji ma yàlla wax ma woo ma wooti bu dee ñoom dañ moo taxaw nag ne nag lool bu fi am ah bu boobaa nag waat naa ci yàlla ci nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom la uqaatilannaw am amri dinaa xareek ñoom ci sama mbir mii ci diine ji xatta tanfarida saalifati ba sama doq gi de mooy ñu daal di koy dog wala ma faatu du ko fekk léegi ci riwaay bi li tax ma jaa ma ñëwaat ci baax dafa am ay yokk-yokk xam nga yii nii ci eh, riwaay imaam al bi daf ko eh, imaam eh, Ibn Isaaq rahmatullah alayhi foofu da koo tënk dane rek après yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen ñëwuñu ngir xare waaye dañoo ñëw ngir màggal euh, euh, li nga xamante ne mooy kaaba gi nee na ginnaaw gi mu wax leen comme li mu waxoon Bishr ibn Sufyan wala Busr ibn Sufyan loolu nag imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci kitaabu shuruut da koo ëndi li mu wax Budayl ibn Warqata mooy li ñu wax nii de nee fa qaala Budayl Budayl ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam sa uballighuhum ma taqul baax na man dinaa dem ci Quraysh dinaa fa dellu dinaa leen yegge li nga xam ne moom nga ma wax yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waxoon naa la ne ñii ñoom ñii nekk loolu julli qaala mu ne fantalaqa hatta ata Quraysh léegi Budayl daal di dem ba dikkal waa Quraysh jóge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaala mu ne inna ji'naakum min haadha ar-rajul mu ne waa Quraysh ñun de ak sama délégation bii ci Xuzaa ñu ngi leen jógeel ci góor gële mooy alayhi salaatu wassalaam wa sami'naahu yaqulu qawlan fa in shi'tum an na'ridahu alaykum fa'alna ñu ne waa Quraysh bu ngeen bëggee nag dégg dem nañ ci moom fa lañ jóge dégg nañ ko muy wax la mu wax dégg nañ ko bu ngeen bëggee nag ñu gaaral leen li ñu wax mooy ñu ñu rapporter leen lim ñu wax waaw mu ne fa qaala bu ñu waxee loolu fa qaala sufahaa'uhum ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne seen seen xel ñor ci waa Quraysh ne Budayl ibn Warqa ak waa Xuzaa ñu demoon gis Yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa xaajata lanaa an tuxbirunaa anhu bi shay ne soxla wuñu soxla wuñu nga ñuy nettaleel dara ngeen ñuy nettaleel dara ci li nga xamante ne moom la lay wax waaw mu ne nag loolu la ñuy nga xam ne seen xol seen xel ñorul ci ñoo wax mu ne wa qaala zawur ra'yi minhum hatima sami'tahu yaqul kanta nag ñi nga xam ne ñooy boroom xel yi ci ñoom bi ñi nga xam ne ñoom seen xel ñor na ñu ne Budayl ibn Warqa ay waxal li nga xam ne moom la la yonent bi alayhi salaatu wasalaam góor gële wax mu ne leen sami'tuhu yaqulu kaza wa kaza fa haddathahum bima nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu ne leen man de dégg naa muy wax lii ak lii nettali leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu mooy riwaaya imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi riwaaya imaam Ibn Sa'd bi moom lañ gisoon bii weesu bi mu ñëwee kaza boobu dañuy bi mu ñëwee dañ ne. daleen ne yaa ma'shara qurayshin innakum ta'jaluna ala muhammadin inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam lam ya'ti li qital wa innama ja'a za'iran hadha al-bayt fattahamuhum wa jabbahuhum foofu waxoon nañ loolu biñ ñëwee wax lool waa Quraysh daal di leen ne leen Seydina Muhammad yéen da ngeen a yàkkam ci da ngeen ci ay mbiram waaye xare taxu koo jóg waa Quraysh mer daal leen tuumaal daal di leen ñu dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuumaal daal leen wax li nga xam ne neexu leen waxoon naa la jàppal ñooñu ñooy premier émissaire yu jóge ci yonent bi alayhi ci waa Quraysh daal di dem fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam di discuter moom bu ñëwee ci riwaayu imaam ibn Isxaaq bi rahmatullahi alayhi wa an abi mooy bu imaam az bi jële woon ci Seydina Urwa ibn Zubayri mu daal di koy jële ci ki nga xam ne mooy al-Miswar ibn Maxrama ak ki nga xamante ne mooy Marwan ibn al-Hakam mu ne summa ba'athu deuxième émissaire kon Quraysh ku njëkk ñu njëkk ñi dañ leen a tuumaal ñoom nag da ngay gis ne ci seen initiative bopp lañ ko defoon deuxième mu ne summa ba'athu ilayhi Mikraz ibn Hafs u Ukhayf axaa bani amir ibn lu'ay ginnaaw ñii Budayl ak waa Xuzaa waa Quraysh nag daldi yónni ki nga xam ne moom lañu naan Mikraz ibn Hafs Uxay moom yàgg nañu gis ay mbiram axaa bani amir ibn lu'ay di mbokk waa bani amir di doomi lu'ay moom lañu yónni ngir mu dem gisee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fa lamma ra'aahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam muqbilan qaala haadaa rajulun gaadir bi ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisee muy ñëw moom Mikraz ibn Hafs mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne hada kii di ñëw de rajulun gaadir nit la koo xamante ne workat bu mag a yii di ñëw aka mën a wore mu ne fa lamma ntaha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kallama bi nga xam ne ci la agsi nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu wax ak moom mu ne qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama naxwan mimma qaala li budaylin wa asxaabihi fa raja'a ila qurayshin fa axbarahum bima qaala lahu rasulullah sallallahu bi mu agsee wax ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ko lu mel ni li mu wax Budayl ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ah mu daldi di dellu moom Mikraz ibn Hafs dellu ci waa Quraysh daal leen wax rendre leen compte ci yonent lañ lañu jël lañu la mu jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naka noonu côté bi imaam Ahmad ibn Hanbal soloo ko ci musnad bi ci sanad boo xam ne du la mu ne ginnaaw loolu summa ba'asu ginnaaw gi bi Mikraz ñëwee waa Quraysh yónniwaat keneen summa ginnaaw gi ba'asu ilayhi al-Hulays ibn Alqama aw ibn Zabban wa kaana yawma idhin yawma idhin sayyid al-Ahaabish wa huwa ahadu bani al-Haaris ibn Abdi Manaat ibn Kinaana ginnaaw Mikraz waa Quraysh yónni keneen boo seetloo kon mooy seen deuxième bu dee boole nga ci Budayl ibn Warqa ñële muy troisième émissaire yoo xam ne ñoom la waa Quraysh daal di yónni ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu yónni kan ku ñuy wax al-Hulays ibn Alqama ibn Zabban kooku mooy noonu la tudd alxulays ibn alqama wala ibn zabbaan mu ne wa kaana ta moom mi alxulays wa kaana yawma idin sayyid al moom moo ne woon sangu ahaabish yiñ la waxoon sànq di alliés yu mag yooyu ci waa quraysh ne woon ci suufu quraysh dëkkoon ci montagne boobu de habshi mu ne wa huwa ahadu bani xaaris ibn abdi manaat ibn kinaana ta kenn la woon ci waa bani alxaaris ibn abdi manaat ibn kinaana fa lamma ra'aahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal inna haadha min qawmin yata'allahuun fab'athu al-hadya fi wajhihi hatta yaraahu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ñu yónnee Al-Hulays mooy daf leen a xamoon tamit xoolal nan la xamee ne mi Mikraz bi mu ñëwee mu ne hada rajulun ghadir mooy dafa xamoon personnage yi moom nekkul woon rek man daal sawaay samay taalibe rek laa xam ñi ci des sama yoon nawul ci ñoom déedéet loolu loolu du mat ci ab sëriñ ñu naan moom de xamul ndeysaan li xew xamul fii mu ne lu ñëw rek ñu présenter ko ñépp ñoo xam ne sincèrement waroon na leen a xam ndax da leen di jariñ moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax xam sab noon dafa baax nga xam noo koy moytoo xam lim lay waajal yonent bi alayhi salaatu pour pourtant du ñoom buday lu nu warqaa di ñëw waxul ci ñoom dara ndax xam ne ne ñii min Xuzaa ñii ci waa Xuzaa lañ bokk ñi ay allié wam lañ même bu dee na gëmaguñu ko ñu bari ci ñoom am na na ci ñoom ñu ko gëmoon Mikras di ñëw mu ne hada rajulun ghadir kii nii di alxulaysi di ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne inna hada min qawmin yata'allahuun ne kii di ñëw de di alxulaysi mii sangu ahaabish dafa bokk ci ay nit ñoo xamante ne nii yata'allahuuna ñoom dañuy mooy dañooy dañuy ñoom mooy ñoom affaire yàlla yi da leen mooy affaire jaamu seen xërëm yi yooyu ak ñoo ko bëgg ak kaaba geek yi fiy demee noonu. mu ne ñii ay nit lañ ñoo xamante ne nii dañoo bëgg lool li nga xamante ne mooy mooy di toppatoo yàlla yeeg seen yàlla yooyu seen xërëm yeeg ak kaaba geek yooyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne ñii loolu lañu mel. léegi kon mu ne leen fab'asul hadiya fii wajhi hatta yara comme que noonu la mel mooy moom lépp luy màggal kaaba geeg yooyu dañ koo bëgg même bu dee ne liñ gëm baaxul yeneen bi alayhi salaatu salaam nag ne kon li ngeen di def gis nga hada hadyu nga xam ne moom lañ ënde muy suñu gàtt yi ñu ëndi ngir daal di koy rendi fii ngir umra ko ci umra yi fexe mu gis leen léegi mu ne fa lamma ra al hadiya yasiilu alayhi min urdil waadi fi qala'id ne ci la gis saxaaba yi gaaw nu mu laata muy agsi ñu dem fi gàtt yi nekk daldi leen yëkkati ñu toog ñu yëkkati leen waa ji daldi leen gis ñu baree baree bari gis yi nga xam ne mooy yi leen di takkal ngir nit ñi xàmmee ne lii kat ca Kaaba ga la jëm ba agresseurs yi ku ci dese dara ci ngëm nga man faa bàyyi yooyu leen man leen a tegg bañ leen a def dara mu gis yooyu muy xalaa it yi leen doon takkal di leen ko takkal ci seen baat yi wala seen tànk yi bu ko defee ñépp xàmmee leen mu gis loolu nag moom agsiwul sax ci saase raja ila qurayshin gis nga de mu def effet ci saas mu daal di dellu ci quraysh mooy ci mi alayhi salaatu salaam xam na ne kii mooy quraysh ba léegi gëmuñu ne gëmuñu ne li ñoom nu war Warqa wax dëgg la Mikraz ibn Hafs lim leen wax tamit ba léegi dañ ciy remettre en doute ñoom ñu ngi foog ne ba léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafay ñëw ngir songu leen Makka ci force yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam depuis ba muy waajal a génn ba léegi il fait tout il faisait tout pour wan leen ne man xare taxumaa jóg waaye li ma tax a jóg mooy daldi ñëw umra ci kaaba gi al musharrafa moom moo tax waa ji bi mu gisee lool comme que yooyoo leen neex mooy xam nga am na nit ñoo xam ne lool rekk lañuy gis mooy mooy dafa am nit ñoo xam ne affaire alal kese leen neex fii mu ne ñoom moom moom moom diine ju amul ju amul xaalis mënuñu cee ne sëriñ bu yorul mënuñoo nekk taalibeem daayira yoo xamante ne nii café kese lañuy naan àndul ak yu gën yoo xam ne yu gën a xumb yooyu di ci tegu du ñëw waaye nag fu ñu gisee palaay yi di baax bernde yi ah loolu nag moom jaral na leen a dagg seen programme ngir fekke loolu kooku mooy façon loolu ay façon nit la am ñoo xam ne ñoom li leen intéressé mooy jàng yañ fay jàng way way bu bu màggal amee gàmm wala cérémonie yooyu ñoom li leen neex mooy xasida yañ koy yëkkati ñoom looloo leen neex moo tax ñoom ñoom foofoo leen neex ndax moom rek lañuy gis te fa lañuy gis seen bopp am ñoo xam ne yeneen ñoo xam ne ñoom li leen intéressé mooy waxtaan ya fay am loolu mooy li nga xam ne moo leen yitteel mooy ne bu doon yooyu loolu noonu amu ci duñ ñëw boroom jàng yit bu ci yooyu amul woon way yooyu du new boroom bernde yi noonu ñooy nit ñi ku nekk dinañ dajaloo fenn bërëb waaye it la la la la tax ñu dajale ñu dajoo fa mën naa bañ a beet nekk benn ñii nag yeneen ci naa lay saab saab ku nekk mooy da ko dafa xam nit ñi xam ku nekk nan nga mel ku nekk nag mel noonu la la accueillir lool loolu am solo la ku nekk émissaires yi Quraysh yónni ku nekk na nga mel noonu na la yëkki noonu na la accueillir kii ba muy ñëw mu xam ne kii moom affaire yàlla yi genre Abu Lahab yooyu lay niru nga xam ne ñoom hubal ak laat sonn ci hubal ak laat rek seen yàlla caaxaan yooyu ak kaaba gi te yow koo xam ne day ñëw di umra si indiwaale ay gàtt mais fuñ buñ ko rendee day yóbbuwaat yàpp yi yàpp yi fu jëm lu dul ci biir dëkk bi te tamit day màggal wane màggal gi muy màggal kooku li nga xam ne mooy suñu bërëb bii nga xam ne moom lañu waa kaw suuf rawatina waa araab yi daal di nawe waaye waaye kon nag moo tax alxunays moom nag ci ñooñ la meloon ibn alqama yonent bi aleyhi salaatu salaam accueillir ko noonu wan ko moom ni mu mel moo tax mu gis loolu agsiwul bi mu gisee gàtt yi ak seen signes yi yiñ leen takkal ci seen loosi mu xam ne nii mooy kuy umra si mooy def lii rajaa ila Quraysh agsiwul sax ci yonent bi aleyhi salaatu salaam waxtaan ak moom wa kaana sayyidal ahaabi moo ne woon les plus grands alliés de Quraysh moom moo ne woon seen sang moom al ibn Alqama wala ibn Zabban mu dellu ci saa si ci Quraysh walam yasul ila rasulillah new fa sax di agsi ci yonent bi alayhi salatu wasalaam lu tax i'zaman lima ra'a ndax màggal li mu gis ci gàtt tey waay waay gàtt jëfewuñ ko fenn lu dul ko ngir umra alxulays wax leen li mu gis fa qaala lahum mu ñëw wax leen li leen di wax ne leen man li ma gis jotumaa àgg jotumaa àgg ndax ba ma demee li ma gis ñee xare taxu leen a jóg kon ñun suñu mobilisation bi jaru fa qaalu waa Quraysh na ko ijlis fa innama anta a'rabiyyun laa ilma lak gaa yi ne ko hé yow gis nga Hulays waaye yow toogal waay innama anta dëgg-dëgg yow xaw ma sax lan moo tax lan moo ñu jàpp bañ la yónni naan la demal yow fa innaka arabiyun yow ab kaw kaw nga boo xam ne laa ilma laka naan doo dara amoo xam-xam yow ñu lay nax gis ay gàtt rek daal tëb foog ne mbir yi noonu la deme yow toogal waay fa innaka arabi fa innama anta arabiyun laa ilma lak yow daal ab kaw kaw nga boo xamante ne benn xam-xam amoo ko naan doo dara doo jàllal nële yow alxulay ah waaye waaye waaye est-ce que dal est-ce que alxulay si moom n'importe qui la yow ahaabi si nga xam ne gis nañ Badr ghazwatu Badr ànd nañ ci jàppale waa Quraysh Uhud génn nañu jàppale waa Quraysh mais loolu lépp naka waa mooy seen sang naka seen sang waa Quraysh su la leen bi waxee seen sang mu naan ñu naan ko seen sang mu seen sang bi eh, yow yow ab kaw kaw nga ñu naan ko kaw kaw nga boo xam ne xamoo dara moo na imaam Ibn Ishaq ne imaam Ibn Ishaq ne bi nga xam ne ci la waa Quraysh wax loolu léegi nag mu ne muy muy nettali li mu ne fa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr mu bii sama sëriñ ni Abdullah ibn Abi Amr ibn Hazm radiyallahu ta'ala anhu moom ma ko nettali mu ne anna al-Hulaysa ghadiba 'inda dhalik mu ne bi nga xam ne ci la al-Hulays dafa mer nag ci saa biñ ko dee yow kaw kaw nga bu xamul dara naan loo xamoon dara toogal fële nga naan ay kii ñëw ndax ndax ndax gàtt yi nga gis mu mer wa qaala mu ne yaa ma'shara Quraysh ee yéen waa Quraysh wallahi maa ala haadaa xaalafnaakum wala ala haadaa ja'alnaakum ayasuddu an baytillah man jaa'ahu mu'azziman lahu walladhi nafsul hulaysi biyadihi latuxallunna bayna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa bayna ma jaa'a lahu aw la anfiranna bil ahaabiish nafrata rajulin waahid al-Hulays daal di mer ndax sàng kenn du ko defee noonu mukku yow koo xam ne yow daanaka yow ba léegi xare yi fi am ñépp moom benn intérêt la ci amul li ko ci yóbbu rek mooy ne accord ya doxoon seen diggante ne da ngeen di jàppale woon amoo dara loo koy faye yónni ko mu dem di xooli mu ñëw wax la li mu gis nga ne ko toppal na la di ko traité d'un kaw-kaw d'un campagnard boo xamante ni un un un un campagnard ignorant mu mel mu ne mu ne leen nag mu ne leen yaa ma'shara Quraysh hee yéen waa Quraysh wallahi man al di sangu Ahaabiis maa ngi wàcc yàlla ne ma ala hada xaalafnaakum suñu suñu pacte yi doxoon suñu digganteeg yéen alliance bi dox suñu digganteeg yéen du ci kaw lii lañ ko tegoon déedéet wala ala hadha aqadnaakum te tamit du ci kaw lii du lii lañ leen ay accord ak yéen xamante ne ci la def suñu accord suñu entre suñu maam ya ba léegi ñu koy respecté nekkul woon ci lu kaw lii lañu defoon suñu accord yooyu ayasuddu an baytillahi ayusuddu an baytillahi man jaahu mu'azziman la dangeen ngeen di dox diggante ndax dañuy dox diggante kaaba gi ak koo xamante ne dafa ñëw ngir màggal ko loolu bokkul woon ci suñu akoor yi doxoon suñu diggante lii nii suñu accord yi woon ci kaw ñuy dox ñuy dox kaaba gi ak ku ñëw ngir màggal loolu bokku ci woon yi ku ngeen naroon a xareel ñu tooñ leen wala ngeen am moom ñu daal kenn ku ñun ku lool nar dal ñu jàppalante ak yu mel noonu waaye nag bokkul woon këne ñun dañuy ànd ñu leen di dimbali ci kaw ci lan ngeen di empêcher nit ñi ñu màggal ci kaaba loolu moom bokku ci woon na ngeen ko yëg yéen waa Quraysh ne leen nag walladi nafsul Hudaysi bi yadihi maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii sama bakkan man al Hudays mu ngi ci loxo la tax la tuxallunna bayna Muhammadin sallallahu alayhi wa naa ci yàlla ne waat naa ci yàlla ne di ngeen dox diggante di ngeen puus xajal Seydina Muhammad alayhi salaatu moom nag du wax lool waxoon naa la ñun ñoo naan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax gëm ko woon sax waaye daal lenn la mooy ne man daal lu ma ko bañ bañ xare naag moom ànd ak yéen Badar contre moom Badar xare naag moom contre moom Uhud waaye lu ma ko bañ bañ tey li ma gis xare taxu koo jóg loolu nag mooy nit ku ngay mel. bariwul nag ci noon yi ñu mel noonu dangay gis ci jullit ñi ñoo xam ne jikko ju mel nii amuñu mooy yow nga objectif mooy ngay wax dëgg rek ca yàlla tax ak fu mën na féete nag même bu dee dëgg ji yow du la neex wala du neex sawar waa waaw loolu bariwul nit ñoo xam ne pare nañ ñu def loolu ñoom pour ñoom fi ñu bokk lu ñu def noonu la lu ñu def ñu ne gongo lu ñu wax ñu ne gongo alors que dañuy gis léeg-léeg ñuy wax loo xam ne sori na dëgg mais comme que ña ko wax la falaa bokk wala dama leen a faa dama leen di défendre malgré tout loolu nag bokkul ci li nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jàngale moom mi ne woon unsur axaaka zaliman aw mazluma moom mi ne woon dimbalil sa mbokk zaliman bu dee dañ koo moom dafa da da moom da daa tooñ aw mazluman wala dañ koo tooñ ñu ne ko ñun de xam nañu bu ñu ko tooñee nan lañ koy dimbalee waaye mais bu dee moom moo tooñ nan lañ koy dimbale mu ne ngeen wax ko ne ko yeew mii téye ci loxoom ne ko nag yow ah ay la yëwan yaa tooñ loolu la loolu la loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale nit dangay gis dëgg ngay seet li seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu wa nit ñi du nit ñi ngay samp ba pare ne nag dëgg moom ci ñii la war a jaar mooy lu jógewul ci ñoom du dëgg déedéet xamal dëgg ba pare teg dëgg léegi nag ngay xool nit ñi di jël nit ñi di dugal bu doon ab scanneru médecin yooyu ngay dugal bu jàll correspondre ak dëgg nga ne kii li mu wax dëgg la kii mooy nitu dëgg bu àndul ak moom nga ne kii du nitu dëgg lool la dangay xam dëgg teg fee boo xamee dëgg ci ngay xam nitu dëgg yi waaye doo jël ay di teg leen ba pare ne nag après nag dëgg nag ci ñoom lañ koy jaarale déedéet mooy kii li muy nekk noon noon noon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jàmmarloog moom ci xare yiñ la wax sànq waaye bi mu gisee lii ñëw na di wax allié wam yi waa Quraysh ne leen ma ne kii loolu taxu koo jóg kii dafa ñëw ngeen umra jóg leen nañ fi jóge xajal ko Kaaba gi mu daal di umra comme ñu ko ñépp yi def gaay yi di ko ñàkk ñàkk teggit Iblis toogal mel ni koy wax a bu blam te mu nekk sanguwaa ñoñam ijlis fa innaka a'rabiyun xoolal xoolal xeebaate gi rek c'est un kaw kaw ah arabi waxuñu ko sax it mais wax ju rafet déedéet mais ak mer gi leen kii ak tamit moo leen jàpp ak en gi ñu en yonent bi aleyhi salaatu salaam ku fa jógee di wax loo xam ne Ah, arrangé wu leen waa Quraysh suñu jàppale ñoom ngay jàppale te waroon nañu xam ne ahaabis yi seen sang nekkul ne day jàppale yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa gis dëgg rek di ko wax julli ñi tamit noonu lañ war a mel manuñoo toog rek lu lu lu lu ñi nga xam ne duñuy julli def ñu ne baaxul lu ñu def ñu ne baaxul déedéet déedéet loolu tamit loolu tamit du demee noonu loolu du demee noonu boo gisee ñu def lu kii nga ne lii ñu def baax na yow xoolal sa ay ay say mbokk jullit di dee Irak di dee Syrie nga gis ay association ay tubaab yuy manifester def ay kii ay don yoo xam dañ naan gars yi euh, nañ commencé di ay action humanitaire dajale xaalis ngir jox leen nga bëgg cee ñëw di ci naan non c'est tubaab yi moom wóoruñu mais yow yow loolu yaa ko waroon def en tant que jullit waroo woon a xaar say mbokk jullit ñeneen di leen jàppale nga toog yow jàppoo ci nga naan waaye mbir mi jar naa seetaan ndax lan ay tubaabu ko def mooy nit tamit da ngay waaw lu nit nekk sa noon noon noon bu defee lu jaabu nga ne kii kat tey lim def nii la lool la lool la léegi nag <coughs> kon loolu la wax moom zal xulays mu ne leen alxulays ibn alqama wala ibn zabban mu ne leen mane ayasudda ay yusaddu an beytillahi man jaahu mu'azziman la ndax dañuy dox diggante néegu yàlla bi ak koo xam ne dafa ñëw ngir màggal ko maa ngi wàcc ki nga xam ne man bakkanu alxulaysa di man mu ngi ci loxom la tuxallunna bayna muhammadin wa bayna ma jaa la di ngeen jóge nag ci buntu kaaba gi ngeen ne fii ngeen taxaw di ngeen fi jóge xajal seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa mu daal di dem umra ji aw loolu mooy benn wala boog la anfiranna bil ahadith nafrata rajulin wahid wala gis nga sama allié sama sama sama sama administré yi ma jiite indi leen fii ahadith yi ñoom ñépp laay laay laay delloo suñu dëkk yi dañuy ñibbi léegi soo yéen waa Quraysh ngeen def li ma wax da ngeen may ñàkk teggin ñuy wax ngeen naan arabi la bu xamul dara benn léegi léegi sax le débat est clos Quraysh da di nangu lenn jóge leen fii ngeen xajal Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam mu dem daal di umra ji wala man ma démobiliser samay troupes te xam ngeen ne yéen seen armée bu muñ ci génnee aha biishi ngeen am problème yéen waa Quraysh wala ngeen loolu ngeen di def. wala man dinaa jël sama ahaabiitu samay troupe daldi leen delloo ñu dellu ci jabalu Habshi fële ci suñu dëkk waaw benn yóbbu ñoom ñépp nafrata rajulin waahid ñoom ñépp xaalu waa Quraysh lañ ne ko ma ah ñoo xam ne ah ñun nag wax nañ luñ luñ waa nag waruñ koon wax lii ko wax c'est vrai que nag déconné nañu waruñ koo woon wax bi ñu ne ko ma ñu ne ko ah mooy di ko dalal ne ko déet déet alxulays alxulays bul def lool kuffa anna ya xulays xatta naxuda li anfusina ma narda bi ñu ne ko déet waaye xulays bul waxe noonu xam nga bu doon waxi tey waxi wolof dangay xam ne rek li ñu jàpp la waxewuñ ko suñu sago ku faan naa léegi nag li ñu lay ñaan mooy bu eh, déet xolay bu fi yóbbu gaay bul bul démobiliser say troupes ndax affaire yi wóoragul yow fii mu ne léegi daal lenn lañ lay ñaan ku faan naa yow bàyyil noonu rek bàyyi ñu yow xolay xattaa naxuda bàyyi ñoom moom ba ñu dem wax ak moom jël ci moom Seydina Muhammad jëlal suñu bopp ñun manarda bi li ñu soxla ci moom mooy may ñu léegi defatuñ affaire affaire guerrier ak affaire jéngumaan léegi mow may ñu rek ba ñu dem mën a wax ak moom daal di jël ci moom ay ay ay engagement yoo xam ne pour ñun dinañu arranger li nga xam ne moom lañ gërëm ci moom ki nga xamante ne mooy naa Muhammad alayhi salaatu wassalaam kon kooku mooy kan mooy troisième émissaire ginnaaw Budayl ibn Warqa ak Mikraz ibn Hafs kii ñetteel leen di al-Hulays ibn Alqama wala ibn Zabban di sayyid al-Ahabish waa Quraysh bi ñu paree ci kookon bi mu leen waxee lool ñu daal di koy dalal ne ko nag kon may ñu tuuti rek al-Hulays bul mer li ñu waxe du noonu waaye jéggal ñu rek ba ñu jël ci moom seydna muhammad alayhi salaatu wassalaam ma narda bihi li nga xam ne moom lañ gërëm ci moom jël ak moom ay yoo xam ne dina dina dina dinañ ko gërëm imaam az daal di wax ci xadiisam bi ba léegi mu ne summa ba'asu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallama urwa ibn mas'ud as-saqafi gannaaw bi ginnaaw alxulays waa Quraysh daal di yónni ci ki nga xamante ne mooy ci yonent bi yu salaatu salaam fa mu ne bii ñu yónni beneen émissaire émissaire boobu mu ngi tuddoon Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi Urwa la tuddoon di doomi ku ñuy wax Mas'ud bokkoon ci waa Saqif ñoom la waa Quraysh daal di yónni moom nag sayyid euh, Urwa bi mujj na tuub waaye jamono ji tuubagul waa Quraysh finalement moom la ñu kon ah, loolu mooy riwaaye imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi wa an abi après dinañ wax li ñëw ci riwaaye imaam Ibn al Buxaari bi rahmatullahi alayhi nañ jël. xadis bii ñu ne ci bu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi muy xadis boobu ba léegi mu ne nag bi nga xam ne kon ci la ñu yónni délégué nag léegi ki nga xam ne mooy seydina urwat ibn mas'ud wa ana wa kaana ana min al mushrikiin taa yooyu gëmagul woon fa qaala mu ne leen yaa ma'shara qurayshin inni qad ra'aytu maa yalqaa minkum man ba'ashtumuuhu ilaa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam idaa jaa'akum min at-ta'niifi wa suu'i al-lafdi wa qad araftum annakum waalid wa ana wa anni walad mu ne bi ñu ko yónnee nag moom dafa jël ay gage ndax gis na boroom xel na woon gis na waa Quraysh li nga xam ne noonu lañu ñu def pourtant ñoo yónni ñoo yónni Mikraz ñoom ñoo yónni kan euh, alxulaysi bii ñoo ko yónni te ñoom Budayl ibn Warqa dafa mel ni it ñoo ko yónni woon mais gis nga ni ñu tontoo Budayl ibn Warqa ak waa Xuzaa ak alxulays mii nekkoon sangu axaabish moo tax Urwat ibn Mas'ud moom ci waa Saqif la bokkoon mais seen mbokk la te dina ko wax léegi mu ne leen nag bi ñu ko nee yow léegi Urwa ibn Mas'ud yow lañu tànn ngir nga dem daldi eh, eh, eh, wax ak ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne leen yaa ma'shara Quraysh yéen mbooloom Quraysh inni man Urwakat qad ra'aytu ma yalqa minkum man ba'athumu ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam idha man nag ba ma fi nee ba léegi maa ngi seetlu ñi ngeen yónni ñi ngeen yónni ci émissaires yi ngeen jot a yónni ndaw yi ngeen jot a yónni ñu dem ci yonent bi alayhi salaatu wa yépp gis naa li ngeen leen accueillir bi ñëwee wax leen liñ leen wax la leen Seydina Muhammad wax ci di leen gàcceel di leen ñàkke teggin ci ay wax di leen wax wax ju ñagas wa su'il lafzi ak wax joo xam ne wax dëgg yàlla wu expression yu mal placé la yu mal choisi yoo xam ne fii du place ngeen ko fiy utiliser di ci di ci di ci ñàkke teggin ci ñoo xam ne kat yéena leen yónni ma lool seetlu naa ko wa qad araftum te yéen nag xam ngeen annakum waalid wa anni walad te yéen xam ngeen yéenay samay kilifa yéenay sama waajur man seen doom la mu ne wa kaana urwa li subay'a bint urwa yaayam ci waa abd shams di tribu ñoom abu sufyan ibn harb ci ñoom la bokkoon ci seen clan muy waa bani abd shams yaayam mu ngi tuddoon Subay'a di doomi Abd Shams loolu moo tax mu ne leen moo nag dafa sëy woon Saqif jur fa ku ñuy waa Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi moo tax mu ne leen te yéen xam ngeen ne yéenay samay waajur ci côté boobu ndax sama yaay ci yéen la jóge man maay seen doom mu ne waqad sami'tu billadhi nabakum fa jamaatu man ata'ani min qawmi thumma ji'tukum hatta aasaytukum bi nafsi qaalu sadaq maa anta indana bi muttaham mu ne leen ginnaaw bi mu leen ne xam ngeen ne yéenay waajur yi yéenay sama waajur man may seen doom te li ma jógee Saqiif sama dëkk ba ñëw fii mooy dama dégg li nga xam ne moo leen dal bi ma déggee ne problème bu toll lii am na ci yéen Seydina Muhammad kat alayhi salaatu wa dégg nañ ne mu ngi jógee Medina ànd ak ñi ko gëm di jëm si Quraysh looloo tax ma génn te bi may ñëw fa jamaatu man ata'ani min qawmi ñépp ñoo xam ne déggal nañ ma man Urwa ibn Mas'ud ci samay ñoñ mobiliser naa leen daje naa leen dajale naa leen ñu ànd ak man summa jittukum ma dikkal leen hatta asaytukum bi nafsi ma dikk ngir dimbali leen ak sama personne yebaluma kenn mais man maa ñëwal sama bopp kon nag est man nekk naa waa waa Quraysh nag ne ko waa qaalu sadaqta ñu ne ko loolu lépp li nga wax yépp xam nañ ko Urwa maa anta indana bi muttaham yow nekkoo fi ñun ku ñuy tuuma <laughs> mooy jël nay gaasam ndax bu deful lii bés bu demee bu ñëwee wax lu neexul Quraysh loolu lay wax ndax yonent bi alayhi salaatu salaam li mu leen di wax leen na la ku ñëw loolu la lay wax bu delloo wax leen ko ñu jaar ak moom fa gaay fam jaaroon ak gaay mu ne leen nag man nag lool laay bañ ndax gis naa ni ñi ngeen fi yebal ñu dem ñépp biñ ñëwee li ngeen leen wax wax yu ñàkki teggin ngeen leen wax ak wax yu naqare man nag yéenay samay waajur man maay seen doom te jóge naa Saqif ñëw ba fii bi ma déggee li leen wanar a dal dajale ñi ma topp ci samay ñoñ ma ñëw ngir dimbali leen ak am ak sama personne waa Quraysh na ko wax nga dëgg yow de nekkoo fi ñun ku ñuy tuumaal waaw ci riwaay imaam al Buxaari bi raxmatullah alayhi mu ne bi nga xam ne ci la waa Quraysh daldi tànn Seydina Urwa ibn Mas'ud mu jóg ne leen fa qaama Urwa Urwa ibn Mas'ud daldi jóg ne leen yi ay qawm alastum bi bil waalid ne leen yéen samay ñoñ est-ce que yéen waa Quraysh est-ce que nekkul ne samay waajur qaalu balaa ñu ne ko ah kay mu ne leen awa awalastu bil walad est-ce que man du sama nekkuma seen doom ñu ne ko balaa ah kay qaala mu ne leen fahal tattahimuni est-ce da ngeen may tuumaal am na dara lu ngeen may soupçonné di ma ko tuumaal ci ay affiliation wala ak xemmem jàppale gu may jàppale Seydina Muhammad ci seen kaw loolu da ngeen ma koy tuumaal sallallahu alayhi wa sallam am na dara lu ngeen may tuumaala xaaloo laañu na ko déeru qaala mu ne leen alastum ta'lamuna anni istanfartu ahla ukaaw fa lamma ballahu alayya ji'tukum bi ahli wa waladi wa man ata'ani qaalu bala mu ne leen est yégu que yéen ngeen te xamu ngeen ne man mobiliser naa bi may waa Ukaal mobiliser naa leen ngir ñu ñëw ànd ak man ñu jàppale leen ci seen menace menace bii jóge Medina di nara dal seen kaw fa lamma ballahu alayya ba nga xam ne nag ci lañ ñëw ba ci yoon mooy yoon ñu dëpp mooy gars yi ils n'ont ne sont pas kii quoi ñoom franc wu ñu ko waa waa Ukaas ñi ma mobilisé woon ñu ñëw ba fii quoi daal di bon après ñu def défection waaw mooy ña ma mobilisé woon ci yoon wi dañoo def défection di waa Ukaas bi nga xam ne ci lañu def lool fa lamma ballahu alayya jitukum ma dikkal leen bi ahli samay ñoñ sama waa kër wa walad yak samay doom wa man ata'ani ak képp koo xam ne topp na ma nangu na maa déggal ci saqif ma indi ko ba ñu agsi fii fekk leen fii nii ngeen taxaw yéen Quraysh ngir mën a jàmmarloo ànd ak yéen leneen yi commun di jullit ndax xamu ngeen loolu waaye yéen waa Quraysh ci man xaaloo ñu ne ko balaa aha kay mu ne leen kon kon fa inna haadaa qad arada alaykum xuttata rushdin iqbaluhaa wa da'uunii aati fa wa da'uunii aati bi mu leen waxee loolu lépp ba waa Quraysh daal ko reconnaître xam nañ ne kii moom amul benn kii ku jot ku ëndi njabootam ak lépp ngir défendre ñu quand kooku mënuñu ko tuumal quand mu jaral ko mu mobiliser ay ñooñ def défection ñëwul moom kese mais mu ëndi waa këram ak waa dëkkam ñi ko kii ngir mu jàppale ñu kooku quand même mënuñu koo tuumal te suñu mbokk la kii suñu jarbaat la ndax yaayam ci ñun la bokk ñun waa Quraysh léegi nag mu ne leen nag comme que dégg na ñi fi jaaralee gis nañ ci riwaay imaam ibn Sa'd bi nee na seetlu naa ne ñi ngeen yebal yépp bañ demee ñëw jóge ci Seydina Muhammad bañ ñëwee wax liñ leen wax dalee na naqari ngeen wax leen wax yu ñaaw léegi nag dégg na mbir yi même la ku nekk ñëw réponse mu ne leen nag ah fa inna hada mooy Seydina Muhammad mii kat sallallahu alayhi wa sallam li ma fi jot a dégg. qad arada aleykum xottata rushdin gis naa ne tegal na leen plan mooy loo xamante ne nii accord boo xamante ne nii bu baax la bu jub la bu baax la moom la leen proposé d'accord leen xam nga ci bële waxoon na ci Budayl ibn Warqa surtout ci riwaay bi nekk ci imaam al Buxaari rahmatullah bii nii ñuy tudd nii waxoon ne fa inshaa'u yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na Budayl ne bokkoon na ci lim ko wax fa inshaa'u maadatuhum mudda wa yaxullu bayni wa bayna an-naas bu ñu bëggee wax Quraysh ma bàyyi leen ab diir ñu bàyyi wante ab diir nekk ci trêve kenn dootul menacer ci sa nekk menace ci sa moroom ab trêve ab jamono ñu ñu ñu bàyyi ma ak nit ñi yooyu yépp on va dégg na ko mu ne leen nag Quraysh yéen samay mbokk kii kat lim leen proposé proposition bu baax la ah kon nag iqbalu ha yéen d'accord leen ci loolu ah nangu leen ko waaye nag wadaaw nii bàyyi leen ma kon aatihi ma dal di dem gisu xaalu waa Quraysh ne ko itti demal nga dikkal ko jox nañ la sa ndigal suñu ndigal ta notre aval ta notre accord demal nga gis ko léegi kon noonu la Seydina Urwa ibn Mas'ud daldi ame ay gage ay garantie yu leer ci waa Quraysh këne bu demee lam fay wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam lum leen di tontu waa Quraysh bu ñëwee bu leen ko dikkalee bu leen ko indilee waa Quraysh mënuñu koo def comme ñim defoon ñiñ def ñii ñàkki leen teggin te xam nañ ne moom ah ku def lii lépp ñëwul ngir trahir leen waaye de toute façon Quraysh Ahabish yi lu mel noonu lañ def Ahabish yi xeex yépp lañ bokk waaye rek xam nga si ça veut pas moom ça ne veut pas Quraysh ndax bul fàtte seen honneur seen mot bañ joxe woon mooy de toute façon nu man di deme même bu dee xeex taxu koo jóg comme niñ waxoon bu day lëm na Warqa ci riwaay biñ gis ci jotaay bi weesu bi imaam Ibn sa ne même bu dee xeex taxu ko jóg du fi dugg ci ñun an wa tan ci force signe par force loolu moom man da ne loolu mooy li nga xamante ne nii manu na ne c'est impossible man da ne ah il faut que sa soit très loolu manu la ne kon ñoom loolu la mooy ni daal l'essentiel ren yonent ma lay saar du fi ñëw waaye kon Seydina Urwa daal dinay jël ay gage daal di jël li nga xamante ne nii ci waa Quraysh assurance bu leer que bu ñëwee waa Quraysh yi duñu ko ñàkke teggin ñoom ñi ko yónni mu ne leen kon maa ngi dem ñu ne ko mën ngaa daal di dem daldi di gisee moom moom alayhi salaatu wassalaam ana nag ba mu demee moom Seydina Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi radiyallahu anhu ba mu demee gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan la fa wax ak moom ak yan